wala suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam kon ci jataay bii ñu génn gisoon nañu li nga xamante ne mbambastal la woon muy introduction ci saar bii nii gisoon nañ walillahi alhamdu wal minna tur yi ak li nga xamante ne nii te tur yooyu dinañ ko gis ci biir saar bi inshaa allahu taala waaye it boo wuute yi nga xam ne ñoo am ndax Makka la wàcc wala madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam wala boog daa am yenn saar yoo xam ne yenn laa yoo xam ne ñoom madina lañ wàcc même bu deene saar bi makkatal mukarrama la wàcc walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu ne woon dañuy gis ci lu gàtt rek résumé li nga xamante ne mooy qissatul isra muy nettali boobu nga xam ne mooy tukki bi nga xam ne ci la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daldi woon tukki dem fan fi nga xamante ne mooy Jérusalem dem fi nga xam ne mooy baytul maqdis après jóge foofu daldi dem ci asamaan si ngasal as-samaawatil kon ñuy wax walillaahi alhamdu wal minna wa alayhi natawakkal inchaa allahu taala kon alhamdulillah kon qissatul isra i qissatul isra waa xew-xew bii di al yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute yooyu ci kañ la xew am na dañuy njëkk a évacuer benn wax boo xam ne moom dëgër amu ko moom mooy wax bi nga xam ne dañ naan mu ngi xew laata ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax jooju moom moom ju jara évacuer la gu xam ne moom dëgër defu ko du tout ne loolu du wax ju dëgër waaye nag li nga xam ne moo ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne mu ngi xew jamono ji nga xam ne ci lay suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima léegi nag kañ la xew am ñu ne ci fukkeelu at bi comme ni nga xamante ne nii al imaamu ibn isxaaq mooy ni mu jëfale rahmatullahi alayhima ci côté boobu moom ci côté yooyu daal la ay waxam ci la junju waaye nag loolu mooy benn wax la am beneen wax boo xamante ne nii mu ngi am benn at laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam di génn di gàddaay fi nga xamante ni mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam am na ñoo xamante ne nii nag dañu ne mooy juróom benn weer la juróom benn weer laata muy gàddaay ci la xew-xew bii di al isra daal di xewe loolu tamit beneen wax la léegi nag ci weer yi kañ la am ñu ne ci zul zul qaada mooy ci la xam ne weer wi nga xamante ne nii mooy zul qaada ci la wala dañuy wax zul qaada di wax zul qaada am beneen wax boo xamante ne nii ñoom dañ ne mu ngi xew ci rabiul awwal mooy ci weer wi nga xamante ne mooy weeru gàmm wi nga xam ne ci la moom alayhi salaatu wassalaam gane àddina am ñu ne déedéet mu ngi xew ci li nga xamante ne nii mooy weeru rajab même bu dee ne wax yii yépp am nañ li nga xam ne mooy bi gën siiw léegi ci boroom xam-xam yi mujj yi rahmatullahi alayhim mooy wax ji nga xam ne dañu ne ci weeru rajab la xew kon nag loolu ci at yi sax nooy loolu kon ci weeru rajab loolu moo tax moom la Seydil Haaji Malik alayhi ridwanul maliki di wax naan waqiila fi rajabin fi dalika alamalul ana salaamu ala almuxtaari dil qadami kon nag boolu lay wax foofale nga ne mooy moom naan alamalul aana mooy léegi lii lay ñu bari di jëfe waaye loolu tekkiwul ne wax jooju kese am mooy lii ñu la ko wax te sax ñeen ci boroom xam-xam yi biñ ne rajab daa am ñoo xam dañ ne loolu moom comme al imaam al xaafiz ibnu kathirin rahmatullahi alayhi moom day xadiis yi ñëw di wax rajab moom buñ ko giyee daal moom moom wërul ci moom gis na ne wérul wallahu taala alam waaye lool mooy li nga xamante ne nii ñépp loolu la ñu wax léegi nag mooy li gën a siiw kon nag mu ngi noonu le léegi nag kanan la xewe yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañ la ne nettali bii mutawaatir la mooy ay mbooloo yu bari ñoo ko jële ci ay mbooloo yu bari ñu jële ko ci saxaaba yi radiyallahu anhum ku mel ni ñoom seydina abu hurayra ñoom seydina abu dhar ak ñeneen ñoom seydina maalik ibn sa'sa'a ñoom seydina anas radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ak ñeneeni ñeneeni ñeneeni ci saxaaba yi ak ñoom sayyidatu Aisha ak mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ak ku mel ni sayyidatuna Ummu Haani bint Abi Taalib nekkoon sœur ci sayyidina Ali ibnu Abi Taalib radiyallahu anhu ak mawlaana ibnu Mas'ud ak Abu Sa'id al-Khudri ak Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anil jami' ñii ñépp jële nañ ko ci ñoom ak ñeneen léegi nag pour gàttal kon mooy mbir mi lan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf koo nettali mu ne mbir mi mu ngi xewe woon keroog bi nga xamante ne nii mooy ne dafa seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam moo ñëw fekk ko li nga xamante ne mooy ci néegam bu nga xamante ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ci xadiisu seydinaa abu dhar bi mu ne urija saqfi mooy sama toit néeg la ñu fëq mooy malaaka yi duggee ci moom daal di koy yóbbu fi nga xam ne mooy kaaba gi daal xar li nga xamante ne mooy dënn bi daal di génne xool bi mooy raxas ko ak li nga xamante ne nii mooy ndab yoo xamante ne mooy zam-zam maa u zam-zam ndox moo xamante ne nii ak xereñte moo ci nekk ak li nga xamante ne nii mooy xam-xam léegi nag bi nga xamante ne nii loole am na moom alayhi salaatu wassalaam nee na nag ci la ñu yéege mook Seydina Jibril ñu yéeg ci li nga xam ne mooy al alburaq mooy daabala joo xamante ne nii moom moom la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam doon war doon ci yéeg dem dem seen yenn tukki yi suñu borom tabaaraka wa taala moo leen ko tàggataloon loolu nag ci lañ yéeg genre fas la mooy danoo bax la waaw entre dafa nekk entre li nga xamante ne mooy mbaam nga xamante ne nii mooy berkelle nga xam ne moom moom dafa gaaw gaaw mooy fa bëtam yem fala ak doxam di mooy fala ab jéegoom di tegu loolu la gaawee léegi nag ci la yéeg moom Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam ñu daal dem fi nga xamante ne mooy baytul maqdis muy fële ci Jérusalem foofu nga xamante ne ni mooy ardul anbiya mooy suufu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam léegi nag bi nga xamante ne lool am na yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ànd ak Seydina Jibril ba àgg foofu ba mu fa àggee nag est-ce que daa ñëw rek daal di jiite malaaka yi yonent yi dañ fa suñu borom da leen faa indi yi nga xam ne ñoom la ma sa yónni alayhimu salaatu jiite ak wala boog dafa dem ba ci kaw ba ñëwaat ci mi'raj bi daal di ñëwaat dal di leen jiite loolu wute na li ëpp hadith yu bari li muy wane ci biti day wane ne dafa agsi rek daal di leen jiite moom alayhi salatu wassalam après nag ci la defee li nga xamante ne mooy dem Seydina Jibril dem ak moom ci kaw asamaan yi waaye loolu mooy li nga xam ne tamit ñu bari noonu lañ koy nettalee waaye ku mel na al imam al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi moom dana gisul loolu parce que moom lan moo tax mu ne gisul moom li mu gis mooy nan mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ñëw baytul maqdis nee na bi ma ñëwee ma takk fi nga xam ne buraq ñu ngi ko takk mooy war waay woowale ñu ngi ko yeew fi nga xam ne mooy ca buntu jàkk jafa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam foofu la ci Jérusalem doon yeew yeew buraq buñ ko mas woon a war ak seen war waay yi nee bi ñu duggee ci jàkka ji kon léegi nag Seydina al imaam al hafiz ibn Kathir moom dane déedéet moom jàppul ne da leen a jiite door a dem ci kaw moom dafa jàpp ne waaw dafa ñëw Jérusalem jóge foofu baytul maqdis dem ci kaw mook Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam après bi mu ñëwaatee ci la leen door a jiite ñoom malaaka ñoom yonent yi alayhim salaatu wassalaam ñu ne ko moo lu tax nga wax lool mu ne parce que li tax man ma wax lool al imaam al xaafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi mooy ne bi mu ñëwee foofule gis nga ci kaw di nga ci du duñ ci ñëw léegi ma ne ah bu soobee suñu borom bu dul léegi rek di beneen bii di ñëw mu ne voilà foofu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam nee na da doon dem nee na saa bu ma soo asamaan su ma mu yéeg boo fekkee benn yonent day laaj ki nga xamante ne Seydina Jibril alayhi diw malaaka diw yonent yàlla diw moo nekk nii nii la tudd léegi nag nuyu ko mu ne loolu bu doon jiite woon na leen ci suuf te ci bi mu leen doon jiite baytul maqdis foofu la ci jumaa ji muy Jérusalem al aqsa foofu lan la demee woon mooy daf dañ ko koo présenté malaaka mooy ñoom ñëpp ñoo fa nekkoon ñuy ñi nga xamante ne ñoo yonent yi alayhim salaatu wassalaam ñoom ñëpp la suñu borom mooy suñu borom presse Jibril présenté ko malaaka yonent yëpp ne ko ku nekk mu xam leen ñoom ñëpp ñu taxawee war a julli Seydina Jibril ne ko demal nga jiite nit ñu moom moo jiite woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam salaam al imaam al hafiz ibn Kathir mu ne lool bu doon dafa njëkk am naka lay gise Seydina Adam alayhi salaam gis na ko kon ci biir malaaka yi ci biir yonent yi foofu ci jàkka ji kon bu doon lool la gis na Seydina Ibrahima alayhi salaam Seydina Muusa Seydina Haaruna ñooñ muy gis ci kaw mais nan lay demaate ci kaw jóge foofu te ci même guddi gi la dem foofu daal di gisaat leen xàmmeewu leen banaan banaan kii kam ba ba may laaj Seydina Jibril mu naan ko kii mooy diw kii mooy yonent diw kon nag moo tax waxam jooju mooy li gën a dëgër insha allahu taala kon nag affaire baa ngi noonu kon nag bi fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee léegi am na beneen affaire bu ñu fàtte woon boo xam ne amaana dinañ ñëw bii di ñëw mooy al isra ak al mi'raj est ce que ci benn voyage la woon loolu mooy li gën a dëgër mooy benn guddi googu guddi googu ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem Jérusalem après joge fa dem ci asamaan yi loolu mooy li gën a dëgër te moom la jamaahirul ulama wax rahmatullahi alayhim am na ñeneen nag ñoo xam ne dañ ne ñoo ñaari guddi la yu bokkul mooy isra dafa am da bare mi'raj daal di am mooy nag léegi mu feneen est ce que mooy ci yaramam la ko defee moom alayhi salaatu wassalaam ak ruuxam wala ruux bi kese la moo demoon léegi am ñoo xam ne dañ ne ruux bee demoon am ñu ne mukk waaye xanaa gisu ngeen saar bii ngay gis moom nga tàmbalee suñu borom dane ak ki nga xam ne asra bi abdihi ci jaamam te ruux kese kenn du ko woowee jaam kon loolu day wane ne kon yaramam ak lépp la woon la demee woon moom alayhi salaatu wassalaam loolu moo ñu gën a dëgër am ñeneen ñu ne isra bi ci yaramam la ko defee waaye mi'raj bi moom ci xolam mooy ci ruuxam la ko defee waaye loolu lépp loolu lépp ginu la dëgër la gën a dëgër mooy liñ la njëkk a wax léegi am na tamit yeneeni wax yu ci amaa yoo xamante ne nii leeraloon nañ ko bi nga xam ne moom lañ doon gis ci siira bi bi ñu jotaay yi ñu jagle woon dundug alayhi salaatu wassalaam wallahu taala alam kon nag bii di ñëw ñu ñëw kon ñu ngi is ñu ngi fan Jérusalem ànd ak alayhi salaatu wassalaam kon ci dogu guddi googu nga xam ne ci la ko Seydina Jibril ñëw ànd ak moom di jële ko néegam yóbbu ko ci Kaaba gi daal di fees xar li nga xam ne mooy dënn bi raxas xol xol bi ak maa u zamzam ak yooyu la nga xam ne xereñte moo ci nekk ak leer ak xam-xam ba pare nag mu daal di dem ak moom fi nga xamante ne yéeg ci buraak dem fa nga xamante ne mooy baytul maqdis léegi nag loolu mooy loolu lañ naan isra yi loolu mooy al isra mooy mooy raña mooy li nga xam ne mooy mooy dox guddi googu voyage boobu nga xam ne moom la def ci guddi gi nga xamante ne nii moom la def noonu voyage jóge makkatal mukarrama zaadaha llahu sharafa dem ba baytul maqdis ardul anbiya alayhim salatu wassalam léegi bii di